ci suñu jataa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci wufuud yi doon gis délégation yi ñu ngi woon ci délégation wu waa banu tamim muy wafdu bani tamim tàmbaliwoon nañ ko ci waxu al imaamu bnu isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhi ba commencé woon tuddaloon nañu ñi nga xam ne ñooy kilifa ya nga xam ne ñoo fa ñëwoon ci waa banu tamim ak li waraloon seenu dikk muy dal bu benn expédition bu aleyhi salaatu wassalaam yónnee woon mu daldi dal ci waa banul àmbari min bani tamim ñu jàpp seydina Uyayna ibn Hisn moom la defoon mu jiite ko ñu newoon cinquante personnes yoo xamante ne nii benn muhaajir yi àndu ci benn lansaar yi àndu ci ñu ñëw dal ci seen kaw jàpp ci ñoom ay prisonnier am ñuñ ci faat daldi jàpp ci ñoom ay prisonnier loolu nag moo waraloon ñu indi leen ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam biñ leen fa indee nag ci la waa banu tamim daldi yónnib délégation ngir ñu ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam daldi fexe daal seen prisonniers yi nan lañ leen di libérer wanaale ko ci ñoom waa banu tamim dëgg dëgg dëgg ñooy ñan xanaa dañ leen a tax ñuy dal seen kaw ci noonu ci la kilifa yi ñëwoon al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi nañu utaarid ibn xaajib ibn zuraara ibn udus at-tamimiyu ci ñoom la àndoon ak al aqra ibn xaabis at-tamimiyu ak az-zubruqaan ibn badr az-zubruqaanu wala az-zibriqaanu ibn badr ibn imril qays mu ne moom it ci la woon ak amr ibn al-ahtami ak al-hubhaab ibn yaziid ak Nucaym ibn Yaziid ak Qays ibn al-Xaarisi ak Qays ibn Caasim axu bani Saciid mu ne fii wafdin caziimin min bani Tamiim ci délégation bu rëy parmi une forte délégation ci waa banu Tamiim ah, ñu waroon a gis nag ki njëkk ci ñoom gis seen tarjama ñoom ñi gis ki nga xamante ne mooy ki njëkk ci ñoom di euh, di sang bi di Utaarid ibn Haajib moom turam moo doon Utaarid Utaaridu ibnu Xaajib ibnu Zuraara ibnu Udus ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Daarim ibnu Maalik ibnu Hanzala ibnu Maalik ibnu Zayd Manaata ibnu Tamiim at-Tamiimiyu Abu Ikrima mooy Utaaridu la tuddoon di doomu Xaajib xaajib boobee di doomi zuraara zuraara di doomi udus udus di doomu zeyd zeyd di doomi abdillah abdallah di doomi daarim di doomi maalik maalik boobu di doomi xandala xandala di doomi maalik maalik boobale di doomi zeyd mana Zayd mana moom nag mooy doomu Tamim bi nga xam ne moom lañ leen di dàkkantale at-Tamimi yiw ci waa Bani Tamim seen nisba seen identité ci seen maam bi di Tamim moo tax ñu naan leen wax Banu Tamim moom Utaarid moom Utaarid ah dàkkantaram moo doon abu ikrima abu ikrima léegi moom seydina utaarid bi ay mbiram dafa feeñ ci jamonoy wufuud yi dafa feeñ ci jamonoy wufuud yi léegi bi nga xam ne ci la délégation yu ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam ci la ah waa banu tamim di ñëw bi ñuy ñëw Utarid mi bokkoon ci seen kilifa yi daal di ñëw àndaale ci imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhi day solo di nettali ci al-Maghaazi ci ay sanadam bi sanadin da'if mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yónni Busr ibn Sufyaan al-Adawiyu ngir mu dem dajale zakaatu waa Xuzaa waa Xuzaa jamono ji ñu bari presque bu dul ñépp tuub nañu parce que jamono ji al imaam ibn Saad raxmatullaahi aleyhi nee na mu ngi xew ci sanata tis'in ci neuvième année bi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam nee na ci la xew-xew bii xew te boobu fekk na fatxu makka am te fatxu makka li ko waroon mooy dal gu waa daloon ci waa xuzaa newoon allié wu aleyhi salaatu wassalaam ubbi nañ makka ba waa nekk bilaadul islaam makka nekk bilaadul waa Xuzaa ñu bari tuub nañu ñoom nag bi ñuy joxe azaka bi zakat yi ndax wax nañ la jamono yi zakat yi commencé woon na alayhi salaatu wassalaam tàmbali woon na di yónni nit ñi ñuy dem di collecter ji zakat yi ci la yónnee Busr ibn Sufyaan al-Adawi radiyallahu anhu moom masoon nañu ko gis walillahi alhamdu wal minna mu yónni ko ngir mu dem dajale zakat waa Xuzaa waa banul Anbari ba mbooloo ci waa banu Tamim waa banu Anbar ab clan ci biir la grande tribu des banu Tamim ñu dajaloo ngir tere waa Xuzaa a joxe fi zakat waaw te mën a nañ leen en garde ne leen ah bés bu ngeen defee loolu yéen a ngi risque nag yeneen ci maa lay saar saam dal seen kaw mais gars yi ils s'en fout faalewuñ yooyu yëpp bañuñ lu dul ne zakat bi du fi jógee waa xusaa du ngeen joxe zakat waaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni seydina Uyayna ibn Hisn di sayyidu bani Fazara boole kook cinquante warkat ay gawar mu daldi dem ñoo xam nag benn muhaajir yi bokk ci benn lamsaar yi bokk ci mu daldi dem dal ci waa banul anbar bari bi mu dalee ci ñoom nag hein jàpp ñu jàpp ci onze góor ak onze jigéen jàpp ci ay trente ñoo xamante ne nii ay gone lañu yooyu ay ay jaam ci noonu nag nee na looloo waral fa wafada ba'da dhalika ru'asaa'u bani tamim minhum mu ne moom imaam al-Waaqidiyu bi sanadin da'if këne ci noonu nag ci la délégation kilifaay banu tamim yi gis nga parce que amuyoon buur moo tax al aqran ibn xaabis jotoon nañu gisoon tarjamaam moom dañ naan sayyidu bani tamim waaye waxoon nañ la sang yi day bari moom ci sang yi la bokk te bokk na ci délégation bi ci noonu lañ ñëwee ci aleyhi salaatu wassalaam def délégation mu ne minhum bokk na ci ñoom utaarid ibn xaajib muy utaarid ibn xaajib mi ibn zuraara ibn udus léegi nag bi ñu ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam délégation waa banu tamim bi al imaamu ibn isxaaq yasaar raxmatullaahi mu ne bi ñu agsee imaam ibn isxaaq nee na ñoom rekk ñëwuñu woon wa maahum uyayna ibn xisn ibn xudayfa ibn badr al-fazari wa qad kaana al-aqra' ibn haabis wa uyayna ibn hisn shahida ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatha wa hunaynan wa taayif mu ne bokkoon nañ ci biñ ñëwee délégation bi uyayna ñëwoon na ak ñoom nga ne ma ah, Uyayna nga ne la waaw ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari sayyidu bani Fazara nga ne ma waaw ma foog ne seen kaw ba jàpp ci ñoom ay prisonniers am ñu faat ci ñoom moom la yonent ma lay saaf saam yónni woon la yónni woon waaye Medina la ne woon bi mu leen gisee ñuy ñëw mu dugg ci seen biir parce que Uyayna bul fàtte ne xaritu al aqra la woon ibn xaabis sayidu bani tamim waxoon nañ la nag ne euh, waa banu tamim tribu bu rëy la tribu bu rëy la comme Quraysh ni ngay amee banu abdiddar banu haashim banu umayya ak ñeneen ñeneen noonu nga amee ci waa banu waa waa banu tamim ñu mel noon don banu anbar Uyayna al al aqra tuuboon na sayyidu bani tamim mais waa banu tamim rek tuubuñu woon waa banul anbar ñii bañ dalee ci yonent ci ci ci waaxu waa Xuzaa ne du ngeen fi joxe zakat ci la leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónnee Uyayna Uyayna nag bi mu gisee ñoom ñu agsi seen délégation bi mu gis ci al Aqra ibn xaritam boobu nga xam ne ñoom ñaar ànd nañu ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekke fatxu Makka Uyayna na Hisn sayyidu bani Fazaara ak al Aqra ibn Haabis bani Tamim ñoom ñaar bokk nañ keroog fatxu Makka ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye fekke nañ gazwatu Hunayn bul fàtte ne ñoom ñii bokkoon nañ ci fekke nañu ghazwatu Hunayn waaye fekke nañu ghazwatu Taif muy xisaaru Taif moo tax keroog bi aleyhi salaatu wasalaam bi séddale màng mi te waa Hawazin ñëw entre temps ngir ñu delloo leen seen doom yi ñu leen jàppal ak seen jaam yi yonent bi aleyhi wassalaam ne man li na ci am ak waa banu haashim dinaa leen ko delloo ñi ci des nag fokk ñu laaj leen waa lansa waa muhaajiru nañu ñun jël nañ li ñu ci am teg ko ci loxo yi aleyhi salaatu wassalaam waa mu waa lansaar wax li muhaajiru nañu wax ne ñoom it liñ ci am teg nañ ko ci loxo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boo fàttale ko am na ñetti kilifa te tudd nañ leen fan yii tuddati tudd nañ leen fi lu bari yoo xamante ne ñoom ñoo jóg ci tribu bi àndoon ak aleyhi salaatu ne kantaa ñoom joxewuñu dara ki njëkkoon a wax moo doon Uyayna ibn Hisn sayyidu bani Fazara bi aleyhi salaatu wassalaam muhaajiruna yu wax waa lamsaar wax moom moo jóg nekk ama ana wa banu Fazara fala kantaa man ak waa banu Fazara c'est non mooy joxewuñ dara suñu paar ci màng mi duñu ko joxe waaw ci la sayyidu bani tamim di al aqra ibn xaabis jóge bi collègue bi chef de tribu son collègue chef de tribu comme moom di al na wax moom it mu tëb al aqra ibn xaabis ne ama ana tamit wa banu tamim fala ñu nag waa banu tamim it dara lañ joxewul ci la beneen sang beneen tribu boo xam ne gis nañ ko fan yii tamit muy euh, ki nga xam ne mooy al abbas ibn mirdas alayhi ridwanullah daldi tëb moom it ne man kantaa man ak waa banu sulaymin fala waa banu sulaym nañ kantaa man ak waa banu sulaym dara lañ dul joxe waa banu sulaym ne ko ah, attention waxalal sa bopp ñun waxaloo ñu ñun dañuy def ni mu muhaajiruuna ak lamsaar yi def mooy jël nañ li ñu ci am yépp teg ko ci loxo yi alayhi salaatu wassalaam mu ne hé yéen man ngeen di gàcceel waaw chef de tribu yu toll ni Uyayna wax waa Banu Fazaara ànd ak moom kenn nooywu ko déedéet chef de tribu bu toll ni al Aqra wax kenn ci waa Banu Tamim jógul na ko déet yéen man ma jóg di wax yéen waa Banu Sulaym seen kilifa ma wax ngeen naan ma déet yéen da ngeen maa bëgg a gàcceel kon mooy ñoom xamante nañ mu yaay na bi mu gisee délégation bi ñëw Medina ni mu dal seen kaw ah seen mbokk yi ci waa banu Tamim ndax ngandum tribu bi mais moom ci waa banu Anbar la dal mais ñoom it ci waa banu Tamim lañ bokk gis kilifaam yi ñëw seen kilifa yi ñoom Utaarid ñoom al Aqra ibn Haabis ñoom Nu'aym ibn Yaziid ñoom Qays ibn al Haaris Eh? Amr ibn al-Ahtami Hubhab ibn az-Zibriqan ibn Badr ba mu leen gisee mu ñëw dugg ci délégation bi ànd ak ñoom loolu moo tax mu naan wa maahum ànd na ak ñoom bi ñuy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu ñëwee Medina bay war a ñëw ci alayhi salaatu salaam Uyayna ibn Hisn Uyayna dafa ñëw ànd ak ñoom ak kan mu ne moom waqad kaana al ibn xaabis wa Uyayna shahida ma rasulillah fatha makka wa Hunayn wa Taif mooy li ñu waxoon sànk ne ñoom ñaar ñii fekkoon nañ fathu makka fekke nañu Hunayn fekke nañu Taif léegi biñ agsee xam nga lii moo tax am ci ñiy wax ci ñiy liggéey ci siira mu am ngi gis ci ñenn ñi naan non non non imaam Ibn Ishaq fii dafa juum parce que lan moo tax mu tudd ci Uyayna ibn ibn Hisn hein alors que euh, Uyayna ci boppam moom bokkoon na moom moo leen songu nan la leen songe ba pare ñu ñëw defu délégation ngir ñëw ñu ñu tinul leen seen prisonniers yi mu àndaat ak ñoom hein ñoo tax mu naan wa fii hada ishkal <laughs> id kayfa yakunu sababan fi maji'i al-wafdi li annahu huwa alladhi kaana ala ra'si sariyati sabi an-nisaa'i wa atfaali bani tamim thumma yakunu ma'a al-wafd fala'alla dhalika wahmun min ibn ishaaq waaw kooku mu ne <laughs> mu ne mooy boroom as-siiratu an-nabawiyya fi dawi fi dawi al-masaadir al-asliya moom mu ne wa yulhadhu anna ibna isxaaqa dakara anna uyaynata ibna xisnin kaana ma'a wafdi bani tamim mu ne dangay seetlu ne imaam ibnu isxaaqa tudd na ne moom àndoon na ci delegation wu waa banu tamim mu ne wa fii hada ishkaal lii nag moom lënt lënt la waaw problème la indi wax ji imaam ibnu isxaaq wax ndax lan dafa posé wu questionnement la indi waaw id ndax kayfa yakunu sababan fii maji'il wafd Uyayna nan lay nekkee sabab moom mooy cause bi tax délégation bi ñëw ndax moom la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni mu dal ci ñoom li annahu ndax moom huwa alladhi kaana ala ra'si sariyati sabi nisaa'i wal atfaali bani tamim moom moo jiite woon délégation armée expédition bi daloon ci waa waa banul anbar ci waa banu tamim ba jàpp ci ñoom ay xale ak jigéen ña kon naka lay nekk moom mooy sabab bi ba pare après mu àndaat ak ñoom ci délégation bi ñëw mu ne amaane lii njuumte la hein ci euh, waabanu banu tamim waaw léegi nag euh, lii nii nag moo waral loolu mais dañ naan loolu noonu insha allah imaam ibn Sa'd juumul juumul mooy moom bi mu leen gisee ñu ñëw c'est naturel dafa xam xam naa al xam naa al bi mu ko gisee mu ñëw mu dem dugg ci ñoom ànd ak ñoom ngir ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaam ak si ci yonent bi alayhi salaam c'est tout court c'est ça mooy Médina la ne. bi mu gisee délégation waa ba nu tamit ñëw mu gis al aqran xaritam bi mu ñëw dugg ci seen biir ànd ak ñoom bi ñu ñëwee ci yonent mi aleyhi salaatu foog ni ci ñoom la ñoo génnandoo ci seen dëkk ñëw alors que c'est pas ça voilà wallahu taala alam léegi nag euh, xam nga euh, biñ ñëwee nag lan lañ def <laughs> biñ ñëwee lan lañ def mu ne fa lamma qadima al waf fa lamma qadima wafdu bani tamim kaana ma'ahum fa lamma daxala wafdu tamim wafdu bani tamim almasjida naadaw rasul min wara'i xujuraate an uxruj ya muhammad sallallahu bi ñu dégmalee bi ñu dëgmalee ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw Medina kaana maahum biñ duggee Medina di dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne al Aqra ak Uyayna mu ngi àndoon ak délégation waa Banu Tamim boobale te boo seetloo affaire bi sax li biy gën a niru ah mooy ne Utaarid moom moo jiite woon délégation waa Banu Tamim amaana al Aqra jógewul sax ca waa Banu Tamim parce que euh, jamono jii mooy juste euh, parce que imaam imaam imaam Ibn Sa'd dane ci muharram la ah sanata tisin te boo seetloo euh, fatxu kii num tudd Ji'irraana umratul Ji'irraana après sulhul Hudaybiyya num tudd non ghazwatu Hunayn xisaaru Taa'if ak ak ak umratul Ji'rana ba bu ñu yonent mi alayhi salaatu salaam di ñibbee loolu c'était à la fin de l'an huit après bi mu ñibbee moo tax imaam Ibn Sa'd lam ca teg ne te ñi nga xam ne ñoo occupé woon taxaw aj gi jamono yooyu moo al-mushrikuuna la keene ki ko jiite woon côté jullit yi moo doon Seydina Attab na Asid mooy ne tuutee des aj gi jotoon bi yonent mi alayhi salaatu salaam di dem Medina jógee fi nga xam ne mooy mooy Euh, euh, ji mooy Ji'irraana léegi nag daan deux mois lañ ci teg xew-xew bii am mooy kon amaana ne al Aqra ci boppam jotul woon sax ñibbi Banu Tamim wala boog bu fekkoon ko ci yoon bi walla nu man di demee en tout cas euh, ndax boo seetloo imaam al Bayhaqi li tax ñu wax lool mooy imaam al Bayhaqi li muy tudd lii dane baabu wafdi Utaarid ibn Haajib fii Bani Tamim mooy délégation Banu Tamim bi ki ko jiite woon dëgg-dëgg mooy Utaarid tax mu ne baabu buntu moom boroom Dalaa'ilun mu ne wa baabu buntu ngi wafdu Utaarid délégation Utaarid ibn Haajib di doomi Haajib fii Bani Tamim ci waa Banu Tamim kon mooy da gis ne moo ko jiite woon waaye ooyey na ak ki nga xam ne Aqra bi ñuy ñëw ah ci lañ ànd léegi nag bi ñu agsee moo tax mu ne fa lamma du ba bani Tamim kaana maahum mu ne bi nga xamante ne nii ci la waa banu Tamim agsi moom àndoon nañ ci fa lamma daxala wafdu bani Tamim al ba nga xam ne nag ci law délégation waa banu Tamim dugge ci jàkka ji moo ñu agsi ñëw ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam xam nga jàkka ji ak këram ñoo taqaloo néegu soxnaam yi ba ñu agsee naa daw rasulallah min xujuraat ñuy woo yonent bi alayhi salaatu ca di ko jël mbéeru ca néegi soxnaam ya mooy nekk fële di ko yuuxu waaw naan ko anuxruj ilaynaa ya muhammad hé seydinaa muhammad génnal génnal nga ñëw ci ñun waa banu tami waaw ana looy nekk ci biir génnal nga ñëw ah xanaa yëgoo agsi nañu ah waa banu tamim nga ngoog uxruj ilayna génnal nga ñëw ci ñun <laughs> fa aada dalika rasulallah sallallahu min siyaaxihim fa xaraja ilayhim mais fa lañ nekk waxuñ ko benn yoon noppi ah ndax bu ñu ko waxoon benn yoon noppi at yaa Muhammad uxruj ilayna wala uxruj ilayna ya Muhammad loolu mais dañoo nekk di répéter rek ngir mu génn an uxruj ilayna ya Muhammad ya Muhammad uxruj ilayna é eh, Seydina Muhammad génnal nga ñëw ci ñun fa aada daalika seen seen nag loolu ñuy def nag daal di lor yonent bi alayhi salaatu wassalaam min siyaahihim ca ca kaw lañ ko doon wax dañ ko yuuxu ca kaw <laughs> lii bokk na ci liñ lay wax jikkoy kaw kaw parce que lii nii naa naanaana nag kawkaw kaw yee ka bari xatta fi l qasri war rajulu yaskunu l qasra fi huwa min al kaw kaw nga bari nañ waaw mooy boo rombee ci mbedd yi ku taxaw di yuuxu kenn kuy jaar neli maa ko hee saay mooy jàppal kaw kaw ngoog bu ko fi bàyyi de parce que loolu jikkoy kaw la waaw mu ngoog bul xaar ñu naan la ban village la jóge de non Dakar waa la mais c'est un kaw-kaw léegi rek di nga gis ku dëkk ci village bi ca village ya mais moom yorul jikkooy kaw-kaw moom moom jikkooy mooy parce que yenn yi euh, mooy nit ki daal ni mu ko neexee kese lay def moom daa tëxët li ko neex kese li jàpp ne daal li wu ko neex moom lay def gaa yi naan ko yaa Muhammad uxruj ilayna uxruj an uxruj naa yaa Muhammad waaye génnal ñëw ci ñun yow Seydina Muhammad loolu daal di lor yonent bi min siyaaxihim ci seen yuuxu yu bari yiñ ko doon yuuxu fa ca saase rek xaraja ilayhim ba yuuxu yu baree rek yonent bi alei saatu salaam mu leen déggee mu génn fa qaalu ñu ne ko bi mu génnee ci ñoom fa qaalu ñu ne ko yaa Muhammad ji'naaka nufaaxiruk fa'dhin li shaa'irina wa xatiibina gaa yi ne ko ah yow Muhammad nag yëgal ne dañoo ñëw ngir sallallahu alayhi wa sallam ngir daldi puukarewante ak yow waaw dafa foog dañoo foog ne yow xamoo ñun waa Banu Tamim ñi nga dal suñu kow ñooy ñan dañoo bëggoon nag balaa dara xew ñu wax la ñun ñi nga doon nga wax yaay kan ñun ñu wax ñooy ñan bu boobaa dinañ xam ne ñun waa Banu Tamim ñoo la féete kaw ci wàllu askan <laughs> waaw dañoo ñëw ngir puukare ak yow waaw wan la ñun yax bi ñu bokk bu doon ci waxu wolof hmm. fëgg seen dënn kon nag joxal digal suñu sha'ir bi ki nga xam ne mooy suñu powet hein sha'irul qabila le plus grand poète de notre tribu indi nañu ko wa xatibina ak ki nga xam ne mooy notre le plus grand tribun de Banu Tamim mu ngi ci délégation bi mu ngi lay dégg bi ñuy wax ak yow nii dañoo bëgg nag nga jox ndigal suñu sha'ir bi ak suñu discours bi bu ko defee mu wax la présenté la wax la ñun ñii la dikkal ñooy ñan ba nga xam suñu dayo ak suñu gëdd qaala yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne leen qad adintu li xatiibikum falyaqul li xatiibikum ci riwaay imaam ibn isxaaq bi nekk riwaay imaam ibn hisham fal yaqul riwaay imaam al bayhaqi bi nga xam ne moom it ci imaam ibn isxaaq la jaar te ci moom la yem moo ko nettali noonu moof dane fal yaqum na jóg waaw seen discours bi seen le grand poète na jóg na wax fa qaama utaaridu bnu xaajib fa qaal ah le grand poète jóg nag ah le grand le grand tribun jóg na le porte parole xawaalu waa banu banu tamim jóg na seen waxkat ki nga xam ne moo yor seen kàddu muy Utaarid mu jóg ne alhamdulillahi alladhi ja'alana muluka alladi lahu alfadlu alayna walladi wahaba lana amwaalan cidaama nafcalu biha almacruufa wa jaclanaa acizza ahli almashriq wa aktharuhu wa ja'alanaa a'izza ahla al-mashriq wa aktharahoo adadan wa aysarahoo 'udda faman mithlunaa fi nnaas alasnaa ru'uusa nnaasi wa ulii fadlihim faman faaxaranaa faman faaxaranaa falya'ud falya'udda mithla maa 'adadnaa falaw shi'naa la aktharnaa min alkalaami walaakinnaa nastaxyi min aliktaari limaa u'taanaa limaa a'taanaa aquulu haadaa li an ta'tuu bimithli qawminaa wa amrin afdala min amrinaa thumma jalas Utaarid daal di jóg kon mooy seen waxkat mooy seen waxkat mooy seen discours mu daldi jóg ne alhamdulillah alhamdulillahi alladi lahu alayna alfadlu walminna loolu moo ci riwaaye imaam ibn Hisham bi <laughs> mu ne alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla alladi ja'alanaa muluuka moo ñu def ay buur alladi lahu alfadlu mboolem cant yi lillaahi ñel buur yàlla léegi nañ jël riwaaya imaam ibn hisham bi alladi bi nga xam ne lahu aleyna al fadlu moom moo am buur yàlla mi nga xam ne moo am suñu kaw ak ngëneel mooy buur yàlla moom moo am suñu kaw ngëneel goo xam ne mënuñu koo sant te mënuñu koo fay ñun waa banu tamim wa huwa ahluhu alladi ja'alana muluka te ay waay moo ko yey de te mooy boroom wallahi ngëneel loolu moom la ñeel dara moo ñu ko tànn defal ñu ko tànn ñu ci biir nit ñi waaye tamit waay waay cant ñeel na yàlla mi nga xam ne ja'alana muluka moo ñu def ay buur wa wahaba lana amwalan 'izama bam ñu defee ay buur defuñu buur yu amul dara defuñu des rois pauvres des rois impuissants waaye dañoo jox alal ju bari yu màgg tër yi naf'alu fiha al alal jam ñu defal ñu ciy def njekk di ci dox mbokk di ci dimbali nit ñi wa ja'alana a'izza a'izza ahla al-mashriq mu def ñu ñuy ñi gën a ci waa mashriq waa est est ñun la buur yàlla tànn ci waa est ñun waa banu tamim waaw wa aktharuhu adada mu def waa est ñoo ca ëpp mooy arab yi nekk est non seulement ñoo fa ñoo ñoo fa ëpp alal ñoo fa gën a màgg ñoo fa gën tedd te ñoo ci ëpp alal wa aysaruhu adda te ñoo gën a yombule suñu waajtaayu xare mooy ñun suñu arm yi dafa pare ba gis nga mooy mobiliser arme nim ñu simple te woyof ci ñun waaw kon nag faman misluna fi nnaas ah waaye ana ngeen gis dama leen di laaj man Utaarid ibn Haajib qawwaalu bani Tamim xatiibu bani Tamim Tamim moom mooy le discours kat le poète dina ñëw léegi poète bi dina ñëw léegi mu ne kon alas fa man mithluna fi nnaas man de am naab laaj man utaarid ana kan moo niroog ñun kan ngay gis koo ñu mën a dendal man ñoo niroo niruleen moom ci annaas ci nit ñi hein alas naa naasi wa ulil wa uli fadlihim waa ñun est-ce que nekk ñun waa banu tamim alasna ru'usa nnaas ce que ñun du ñun ñooy ñoo jiitu nit ñi wa uluy fadlihim nekk seen waayu ñi nga xam ne ñooy boroom gënee li ci ñoom hmm? <coughs> hein est-ce que lu ñu woon hein alasna ulul fadli alasna ru'usu nnaasi wa uli fadlihim est-ce que ñun nekkuñ ñi nga xamante ne nii ñun ñooy jiitu nit ñi ñun ñooy nit ñi te ñooy seen boroom ngëneel yi fa man faaxarna fal yu'addid mithla ma adadna képp nag ko bëgg ñoo diir mbagg di puukarewante ak ñun simplement fal yu'addid mithla ma adadna na compter ni recensé ci ay mbaax yu ñu am ñoom lu mel ni ñun ñii lii ñu tudd lii ma tudd na buur yàllaa ñu ko defal na ko wax ñu ngi koy déglu ah. mu ne nag walaw nasha'u la ak al kalama ah. gis nga nag bu ñu sooboon dinañu continuer di tudd li ñu yàlla defal ñu def ñu féete kaw ñeneen ñi ci des ñépp loolu mën nañ ko de bu ñu sooboon ñu def ko waaye nag walakinna naxyaa min al iksaari fii ma ataana ñun nag dañoo am kersa hmm? hein ci riwaay imaamul Bayhaqi bi walakinna nastaxyi min al iksaari li ma ataana ñun nag am nañ kersa buur yàlla lu bari lim ñu defal ci xéewal ñu toog naan dañ koy dañu ci yàgg di ko lim yim ñu jox bari gim bari tax na mënuñu ko lim te bu ñu sooboon sax ñu lim ci lu ëpp lii waaye nag am nañ kerse ci borom bi di lim loolu lépp nga xam ne moom nañu defal waaw waaw ba pare mu ne wa inna naarifu bi daalik te ñun nag xam nañu xéewal yi ñu defal aqulu hada li an tatu bi mithli qawlina wa amrin afdala min amrina thumma jalas mu ne nag lii laay wax aqulu hadha fii laay yem ci wax ji duma guddal li an tatu bi mithli qawlina ma bëgg nag yéen ñii yéen jullit ñi indi leen lu mel ni ñun li ñu wax waaw indi leen lu mel ni li nga xam ne moom lañu wax nii ci ngëneel yu ñu am dañoo noppi yéen fii nag ngir nag déglu leen képp kuy wax ci yéen na indi lu mel ni ñun euh, li nga xamante ne nii euh, <coughs> euh, li nga xamante ne nii moom lañu wax na indi lu mel ni hein na indi lu mel ni moom lañuy déglu na indi lu mel ni lu ñu wax walla walla bu amee lu gën a rafet loolu na lu ko ah na indi lu ko wa amrin afdala amrina na indi li ñu wax waaye na ci teg lu ëpp lool ndax bu ëndee li ñu wax mooy kon gënuñu waaw gënuñu fenn léegi nag bu ëndee loo xamante ne nii moom mooy lu mel ni li ñu wax na indilu lu ko ëpp tamit bu ko defee ñu xam ne am ngeen gëneel ci yéen boo xamante ne nii nag indiwu ngeen ko nag xam leen ne kon yéen gënalu ngeen ñu gënu ngeen ñu summa jala sa ba mu waxee lool nag mu daal di toog ah waa banu waa banu waa banu ki waa banu ñan tamim wax nañu de <laughs> Utaarid ibn Haajib ibn Zuraara ibn Udus daal dinay wax li muy wax <laughs> ba mu waxee loolu nag mu daal di toog fa qaala rasuulullahi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne li Saabit ibn Qays ibn Shammaas qum fa ajibhu yonent bi aleyhi salaatu wax ci saxaaba yi ne yaa Thabit Thabit ibn Qays ibn Shammas Thabit ibn Qays ibn Shammas mais gisoon nañ tarjamaam <laughs> Thabit ibn Qays si gis nañ tarjamaam gis nañ ko yàgg na nag mais jotoon nañ ko gis moom lañ la doon wax moom mooy xatibu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy discours katu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam délégation yi bari nañoo xam ne bu ñëwoon doon wax yu mel nii ak yooyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam du wax te tamit du ne mooy bu dee côté discours xam nga yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa amoon ñoo xam ne ay poète am lañ ñoom comme ñoom Seydina Hassan comme niñ koy gisee fii nii xam nga xam nga waa waa Banu tamit ñaari affaire lañ wax ne ko joxal ndigal suñu poète bi waaye ak suñu discours kat bi mu wax la ñun ñooy ñan mu ne ay wan a jóg seen seen diskuurkat bi moo njëkk a jóg après seen poète bi dina jóg te bokk na ci kilifa yi la tuddal sànq ne la bokk na ci ñi nga xamante ne nii ci kilifa yi waa Banu tamit yi nga xam ne bokk nañ ci délégation bi al imaam Ibn Ishaq tudd yeneen bi alayhi salaatu salaam nag ñi mu amee woon ñoo xam ne ay poètam lañ doon kon ñoom Seydina Abdallah ibn Rawaha ak ñooñu amoon ay noddukat ñoom Seydina Abu Mahzura ñoom Seydina Bilal ñoom euh, Seydina Ummu euh, ibn Ummi Maktum noonu la amee woon ay discours kat donc Seydina Thabit ibn Shammas ibn Qays ibn Shammas mu ne ko jógal nga tontu kii waaw Utarid wax na muy waa Banu Tamim seen discours kat bi jógal yow nga tontu leen léegi nag Seydina Thabit ibn Qays ibn Shammas axi Bani al-Harith ibn bokkoon ci waa al-Khazraj daldi jóg mu ne ko qum yeneen ma lay saar saab lan la ko qum fa ajibir rajula fi xutbatihi dana ko jógal nga tontu waa ji fii xutbati waaw ci li nga xamante ne nii mooy xutbaam bi mu wax yawit tontu ko mu daldi jóg ne alhamdulillahi alladi samaawaatu wal ardu xalq wala alhamdulillahi alladi samaawaati wal ardu xalq qadaa fiihinna amra amra qadaa fiihinna amra wa wasi'a wa wasi'a kursiyahu wa wasi'a kursiyahu ilmu wa lam yakun shay'un qattu illaa min fadlihi thumma kaana min qudratihi an ja'alanaa muluukan wastafa min xayri xalqihi rasuula akramahu nasaba wa asdaqahu xadiisa wa afdalahu xasaba fa anzala alayhi kitaaba watamannahu ala watamannahu ala watamannahu ala xalqihi fa kaana xiirata allahi min alaalamin summa da'a nnaasa ila al imaani bi summa da'a nnaasa ila al imaani bi fa aamana bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam almuhaajiruuna min qawmihi wa dhaw raxmihi akramu nnaasi xasaban wa axsanu nnaasi wujuha wa xayra nnaasi fiaala summa kaana awwala alxalqi ijaaba wastajaaba lillahi xiina dacaahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naxnu fa naxnu ansaarullahi wa wuzaraa'a rasulihi sallallahu alayhi wa sallam nuqaatilu nnaasa xatta yu'minuu billah faman aamana billahi wa rasulihi munia minna ma munia minna maaluhu wa damuhu wa man kafara jaahadnaahu fi llahi abada wa kaana qatluhu calaynaa yasiira aqulu qawlii haadaa wastaghfiru wa astaghfiru llaha lii wali wastaghfiru llaha lii wa lilmu'miniina wal mu'minaat wassalaamu aleykum <laughs> lii la seydina thabit daldi wax seydina thabit radiyallahu anhu ibn qays ibn shammas axu bani alxaarisi ibn alxazraji mu ne bi ko yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne tontul ñi mu ne alhamdulillahi alladi samaawaatu wala lahu samaawaati alhamdulillahi alladi samaawaati wal arda xalqo waaw mu ne alhamdulillah mu ngi sant buur yàlla mbooleem canti yàlla yi nga xamante ne nii hein alladi ñeel na lillaahi buur yàlla alladi mi nga xam ne man nga wax tamit alhamdulillahi alladi samaawaatu wal ardu xalqa voilà qadaa fiihinna amra wa wasi'a kursiyuhu wa kursiyuhu ilmu mu ne kon mbooleem cant yi na boroom bi subhaanahu wa mi nga xam ne asamaan ak suuf mbindam la waaw mooy moom moo leen bind moo leen génne ci ñàkk nekk indi leen ci nekk def ci luwaa yi nga xam ne ñoo ci ne lu nekk di dox di daw ci loo xamante ni lu mu natt la ah, nga xam ne ñoom ñépp bi xusmaan wa shamsu wal qamaru yasjudaan wan najmu washajaru yasjudaan wa shamsu ah non pas waaw am na suuratu rahmaan am na suuratu yaasiin am na suuratu yaasiin tamit ah kullum fi falaki yasbaxuun ku ne mu ngi ci orbite di naaw di féey planète yeeg étoile yeeg suuf seeg lépp waaw mu ne nag cant ñeel na buur yàlla mi nga xam ne asamaan yeeg suuf yépp mbindee mbindeefam la moo ko bind qadaa fihinna amra dogal na nag ci biir asamaan yeeg suuf yi mbiram mooy luwaaye ca ne buur yàllaa ko ci liñ naan li kuffaar yi naan ay loi naturelle loolu yi buur yàllaa ko dogal que l'eau bout à cent degrés mel noonu ak tamit bu bu bu seddee sedd ba àgg fenn fi day wow yooyu yépp ay loi la yoo xam ne yi suñu boroom daal di def ci kaw suuf waaye loolu mooy ci côté nature beeg yooyu waaye ci biir nit ñi moo def ay loi yoo xamante ne nii moo ko dogal ne nii lay deme nit nit nit loo kàccoor kàccoor kàccoor loo jege-jege sa sœur mënoo ko takk waaw jamais waaw ñaari góor lu ñu lu ñu miinante miinante mënuñoo sëy seen biir ñaari jigéen na ko noonu ainsi suite mooy moom mi nga xam ne fi qada fihinna amra moo dogal ci asamaan yi suuf yi mbiram waaw moo dogalit kañ la fi nit ñi ñëw kañ lañ fi bàyyeekoo waaye kañ la fi ku nekk di ñëw ak kañ la fi kenn ku nekk mbindeef bu nekk di bàyyeekoo minan namlati ilal fiili wa ilal naasi wa ilal jinni wa ilal malaayika ku ci nekk moo dogal ana kañ nga fiy nekk kañ ngay jeexal ak kañ ngay dem ak kañ la yawmal qiyaam di taxaw ak ginnaaw loolu luy xew loolu lépp buur ko dogal qadaa fiihinna amra wa wasi'a kursiyahu ilma ilmu mooy li mu wax ci suuratu ci aayatul kursi yu wasi'a kursiyuhu samaawaati wal ard ah mu ne nag yaatu na kursiyuhu ilma mooy mu ne la dafa yaatu ba wasi'a kursiyu samaawaati wal ard waaw nga xam ne ni mu gën yaatoo asamaan yi suuf yi boo jëloon asamaan ak suuf sànni ko ci day mel ni ab pepp suuf ngay sànni ci foo xam ne ci désert waaw li muy yaatu yaatu xam-xamu yàlla peeg na loolu le waaw wa wasi'a kursiyahu ilmu xam-xamam peeg na kursi yu googu ba peeg arash peeg lépp lu exister ak lépp loo xam ne exister wul lu boobu exister wul waaye bu exister woon nan lay doon loolu lépp buur yàlla peeg na ko waaw moom mi nga xam ne ala kulli shay'in muhit lépp la peeg mu ne walam yaku shay'un qattu illa min fadlihi te dara du nekk illa min fadlihi lu dul ci ngëneelam laa laa mooy ndeke lu am lu ne yow ngëneelu yàlla ngëneelu yàllaa tax nga am mooy gaa yi nga xam ne lu leen dal ñu jàpp ne musiba la xamuñ ne lool ci fadlullahi la moo yaatu rek te bari facette mooy arrahman rek xam nga loolu lépp ci arrahman lay jóge waaw nit ñi nag foog nañ ne arrahman mooy mu neex rek wax naa la xatta naar min arrahman Allah safara sax ci arrahman la jógee waaw mi nga xam ne allama alqur'an xalaqa al insaan allamahu albayaan alchamsu walqamaru bi xusbaan wannajmu walshajaru yasjudaan kon mu ne walam yaku shay'un qattu illa min fadlihi amul dara lu nekk lu dul ci ngëneelu borom bi subhaanahu wa la nekk waaw summa ginnaaw loolu lépp na kaana min qudratihi an ja'alana muluka ginnaaw bi mu defee lii lépp mooy yéen dugalaale leen xam nga waa Banu Tamim moom dañoo ñëw exclusivement commencer seen bopp waaw Utarid li mu def moom dafa commencé sant yàlla ne alhamdulillahi alladi alay lahu alayna alfadl wa huwa ahluhu alladi ja'alana moom dafa ñëw direct ne muluka waaw waaye e, e, e, saabit seydina saabit ibn qays ibn shammas seydina saabit ibn qays kanta moom fi mu commencé dafa wax mbindeefu yàlla waaw yi nga xam ne ñépp ko observé gis ko asamaan yi suuf yi asamaan yi suuf yi ak dogal bi mu fi dogal ak loi yi mu fi def ak tëralin yi mu teg ak xam-xamam bu yaatu ba raw peeg kursi yu hein te tamit yëgal ni amul lenn lu exister moo xam jullit yéeféer bàyyi ma euh, euh, gàncax lu dul ne ci ngëneelu yàlla nga exister mooy ñu ak yéen waa Banu Tamim ñun ñépp ci ngëneelu yàlla lañ exister ginnaaw loolu nag ba mu waxee ne kon ñun ñépp kon ngëneelu yàlla lañ kese hein ci ngëneelu yàlla rek lañ tukkee ci la commencé nag ñëw nag ne summa kaana min qudrati nag ginnaaw loolu nag la nekk nag ci kattanam bi nga xam ne kenn amul sañ-sañu buur yàlla def nga naan ko tax pourquoi hein pourquoi Seigneur vous agissez ainsi kenn du ko wax borom waaw lan moo tax nga def nga dogal lii lan moo tax nga def lii lan moo tax diw nga def ko ministre man nga bàyyi ma ma nekk ab pauvre ba léegi kenn du ko wax waaw parce que inna allaha ala kulli shay'in qadir wa huwa allahu fa'aalun lima yurid dhul ndax buur yàlla mooy ki nga xamante ne nii lu ne man te ko neex képp def te mu def noonu la te boroom kàttan gu dëgër gi nga xam ne du def kenn naan ko pourquoi waaw buur yàlla kenn du ne ko lima lima li ma amul ci mbiru borom bi subhaanahu wa taala walillahi almathalul a'la jaam lu maître def du toog naan ko maître lu tax nga defe nii déedéet esprit vingt-et-unième yi nag dañoo xamul esclave moo tax te kat pourtant bari na ci ñoom relation jaam ak seigneur ak es ak ke moom moom la ñuy doxal ak seen employé yi bu dee ne ab employeur la léeg-léeg loolu lay doxal bu dee leneen ku mu chef rek loolu lay doxal te pourtant moom comprendre na loolu ci boppam moom mii chef envers ñi ñi ñi ñi nga xam ne moo leen jiite wee manula comprendre moom affaire boobu moom digganteem ak boroomam wal iyaadu billah am na ñoo xam ne boo leen di liggéeyal day mel ni ñoo la moom waaw ñoom loolu lañuy considérer yàlla na nag boo leen ko may bañ jàpp ne ñoom ñoo la moom bu boobaa lu ne lañ lay defloo foog na yow sa journée yépp ñoo ko moom alors que laysal amru kadhalik te dara ab salaire képp lañ la amal te yow yaa ko liggéey boo ko liggéeyoon du la ko jox waaw kon nag ginnaaw bi ñu borom bi defalee loolu lépp summa kaana min qudratihi an ja'alana muluka ginnaaw gi ci kàttanam hein moom borom bi subhaanahu wa lañu def ñu nekk ay buur ñun jullit ñi wastafa min xayri xalqihi rasula mu daldi tànn min xayri xalqihi ki li gën ci ñun bind muy yonent yi aleyhim salaatu wasalaam rasulan am ndaw muy seydina muhammad akramahu nasaba waaw mooy mbindeef yépp ñi gën ci mooy crème bi crème crème créature bi création bi créature yi seen crème ci ñooñu la la suñu boroom tànne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax mu doon wax moom alayhi salaam ne moom ci tànneef la jóge jóge ci tànneef jóge ci tànneef waaw moo tax moom fi mu jaar yépp palaab masula jaar foo xamante ne nii ñooñu dañ doon fo déedéet loolu masula am amul maam boo xam ne fokat la woon loolu masula am maam boo xam ne téewul woon euh, tubayam masula am maam boo xam ne nit ñi dañ doon bànneexu ci yaramam masula am moom alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax ñu jur ki ki ñu jur waaw femme bu bëgg am nag sang it dangay ngay sa sa sa da ngay toppatoo sa col ko yooyu ñuy xeet waaw bu dee maquillage foo rombe ñépp xam ne yaa ngi ne tëll moom loolu moom man ngaa jur ñu tane rek waaw moo taxit ñun ñu tane kese lu ñu góor góor lu góor góorlu ñu tane la ñuy jur rek waaw <laughs> waaw parce que ñun ay exhibitionniste lañu suñu taar foop fekk ñu koy wane ci mbedd mi ngir foog ne ñu ngi door a ñoo ngi tart ñu ngi door a def dara walla iyaadu billaah ñu baax ñi nag meluñu woon noonu waaw dinañ correct daal bu ñuy génn waaye nag seenu tar seen ña ko war a gis illaa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum ghayru malumin ñoom noonu lañ doon doxal mu ne kon wastafa borom bi subhaanahu wa tànn min xayri xalqi yi gën ci mbindeefam yi rasulan am ndaw akramuhu nasaba mbindeefam yi moo ci gina a tedd askan akramuhu nasaba wa asdaquhu xadiisa te moo ci gën a dëgër xadiisan ah li nga xam ne mooy waxtaan mooy moo ci gën a dëggu mbindeefu yàlla yi hein de maam aadam alayhi salaatu wassalaam ba kiy mujjee génn àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam a ci gën a dëggu wa asdaquhu xadiisa moo gën dëggu waxtaan ci ñépp wa afdaluhu xasaba wa afdaluhu te mooy ki ci gën dëggu xasaba mooy fi mu bokk ak mooy fi bokk ak li nga xam ne moom la occupé waaw fa anzala alayhi kitaaba hein ci la ko fa anzala mu wàcc alayhi ci kawam ci yonentaam boobu kitaabahu téereem bi mu wàcc ci kawam téereem bi fa kaana xiiratu alaalamina min alaalamin min mu nekk ki gën ku yàlla tànn min alaalamina ci mbooleef mbooleem bindeef yi allah thumma daa nnaasa ila al imaani bi mu woo nit ñi ilal imaani